A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. amma ba'du fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aala fi suurati zumar wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa maa qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jamii'an qabdatuhu yawmal qiyaamati was samaawaatu matwiyyaatun biyamiinihi subhaanahu wa taala amma yushrikuun kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaat juróom benn fukk bi ak juróom ñaar mu ne wa maa qadarullaha xaqa qadrihi mu ne gaay yi wa maa qadarullaha ñoom de nattuñu seen boroom tabaaraka wa taala xaqa qadrihi dëgg-dëgg fiñ ko war a natte de mooy xamuñu seen boroom dëgg-dëgg xam te tamit màggaluñ ko nañ nga xam ne noonu lañu ko war a màggale de dëgg dëgg dëgg bi nga xamante ne nii ci lañ koy utal ñoo xam ne moom lañ koy bokkaaleel mooy yéeféer yii di la woonaan la kaay jaamu comme ni ñu suñu maam yi newee woon mu ne dëgg-dëgg ñii daal ñooy ñi nga xam ne nattuñu te tamit xamuñu de seen boroom dëgg-dëgg ni ñu ko war a natte de di jaamoo ko màggale ko noonu de ba ñu koy bokkaalee te xamuñ ne seen boroom boo bële te moom wal ardu suuf si jamiam mbooleen seem qabdatuhu am ngëbam lay doon yawmal qiyaamati bis pénc wasamaawaatu te asamaan yépp matwiyaatum bi yamiine lu muy dajale la loo xamante ne ne lépp ci ndajooram ba azza wa jalla moom mooy ci ci kattanam ci ndajooram ba la koy téedee subhaanahu gàcc ngaalaamaa moom wa taala te kawenaam maa yushrikuun ci li nga xamante ne nii moom lañu koy bokkaaleel ñoom yéefir yi kon mbir mi lool la de mooy koo gis muy bokkaale boroom bi tabaaraka wa xamal ne moom maa qadarallaaha xaqa qadri kooku nattul borom bi dëgg-dëgg fa mu ko war a natt màggalu ko te tamit wéetalu ko nam ko war a wéetale de ak koo sori sax te xamul ne yawmal qiyaam mooy gis nga suuf séeg lépp lépp ci li nga xamante ni ci ngëbu boroom bi lay nekk mooy ki nga xamante ne nii moom borom bi tabaaraka wa taala moo ciy soppandeku ni nga xam ne noonu la ko neexe yow qiyaam te asamaan yépp lay dajale mu nekk loo xam ne matu yaatun comme lu ñu lu ñu lem nekk mooy loo xamante ne nii mooy bi yaminihi ci ndejooram waaye waxoon nañu la loolu tekkiwul mukk ko ne borom bi daan cir bu ñu naan ndejoor boo xam ne moom lay téye comme man ni ma taxawee nii yor sama loxo tàllal ni nii ay wa téye mooy loolu mooy borom bi waxoon nañu te gisoon nañ ko ci laay weesu woon ne moom borom bi tabaaraka wa taala ne moom lay laysa ka mislihi shay amul lenn loo xamante ne nii lu mel ni moom la lépp lu sa xel joxe wala sa xalaat nga dem naan borom bi nii la war a mel xamal ne loolu la gën a sori borom bi nekkul koo xamante ne nii dafa am ay cër wala mu am li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay dafa composé loo xamante ne nii ay bir déedéet borom bi tabaaraka wa taala daal dinay weesu xelu nit ñi. ak li nga xamante ne nii moo tax ci nekk nekkam googu nga xam ne bu wéet googu nga xamante ni moom mooy nga xam ne mooy azza wa jal jalla wa azumat sultaanu sul wa azumat kibriyauhu wa sultaanu wa azuma kibriyau moom borom bi tabaraka wa taala dafa génn entendement humain moo tax nit manula fexe ba xalam ba gis borom bi tabaraka wa taala mi manu na ne mooy moom nga xam ne nekk-nekkam googu moom ba azza wa dina jegeñal nag nit ñi yoo xamante ne nii comme nit ñi ni ñu xam mu koy waxe comme si nga xamante ni ngir jegeñal leen leen yi ngir nit ñi daal ci am benn compréhension waaye tekkiwul mukku këne daa mel ni nit ñi wala daa mel ni mbindeef yi wallahu taala mu ne kon wasamawatu matuyatum bi yamini subhanahu gàcc ngaalaama moom aka sori li nga xamante ni moom la yéeféeru màkka yi ak ñu koy bokkaaleel ak ñi koy niru yi aka ko subhaanahu waay waay woo naa gàcc ci li nga xamante ni moom lañ koy bokkaaleel de léegi nag mu ñëw di wax leneen moom borom bi tabaaraka wa mu ne wa nufixa fi suuri fa sayiqa man fi samaawaati wa man fi lardi illaa man shaa allah summa nufixa fiihi uxraa fa idaa hum qiyaamun yanduruun mu ne wa nufixa fi suur mu ne din buñ ëf ci buñu mooy bés ba ñuy ëf buftu bi waxoon nañ la ban malaaka mooy ëf buftu bi waxoon nañ la ko muy sayyidina israafil alayhi salaatu wassalaam wa nufixa fi suuri ñu daldi ëf ca buftu ba lii yawmal qiyaam lay wax fa sa'iqa man fi samaawaati wa man bu ko defee képp ku nekk ci asamaan yi ak suuf yi daldi xëm daldi faatu daldi ne këlëb walla man shaa Allah ba mu des li nga xam ne moo soob sa boroom moo yi nga xamante ne nii xam nga boroom bi am na yoo xamante ni nii moom lañ naan du faatu yooyu noonu waar soob boroom bi tabaaraka wa taala xam nga jamono ji ñuy dund xuurul ayn yi ñu ngi dund wala déet ñu ngi dund kay ndax yonent bi alayhi salaam ci boppam daal dina fay dem daal di leen gis waaye it wildaan yi ñi nga xam ne ñooy nekk biir àjjana mooy xilmaan yoo yële di liggéeyal nga fa ne ñu ngi dund wala dund ñu ngi dund kay borom bi moo leen moo leen def ñu nekk fa ngir liggéeyal ñi nga xam ne ñooy ñuy dugge àjjana ak yooyu yépp waaye borom bi mooy li ko soob ci yi nga xam ne mooy dund ak yi nga xam ne mooy juróom-ñeent yi ñuy lim naan yooyu duñu faatu comme li nga xam ne mooy kursi yoo mooy kursi yu mooy ayatul kursi yu dégg nga ko mooy repose bi lañ koy woowe en français mooy li nga xamante ne kursi yu arash ruux xam nga ruux tamit du faatu li nga xamante ne yaxu yamar kiig mooy ne moom nit ki bu faatoo ba lépp yax yi lépp la ñuy lekk ba mu des moom yaxu yamar kiig ak li nga xamante ne mooy arash ajjana ak safara mooy du ñu ñëw ñu ne ah kon nag mbir ma ba mu kiiwee lépp faatu kon ajjana fayaale na fa waaye safara it fayaane na fa déedéet yooyu yooyu ñoom duñu kii daal wala yooyu ak euh, mooy yooyu daal kon façon ay xaman fi samaawaati wa man fil ardi ak lépp lu ne ci asamaan yi suuf yi illa man sha Allah lu dul loo xamante ne wala koo xam ne borom bi tabaaraka wa taala la la soob mu bañ a dugg ci loolu le de summa nufixa ginnaaw gi ñu ëfaat beneen ëf boo xam ne moom la saaxibu euh, suur muy seydinaa israfil alayhi salaatu wassalaam malaaka moomale daal di ëfaat fii ca ca buftu ba uxraa beneen yoon ca trompette ba fa idaa hum bu ko defee ñoom nit ñi xiyaamun ak jinne yi ñoom ñépp ñu jóg yanzuruna di xaar de di xoole di xaar ñu taxaw nag di xaar mu yanzuruna mooy di xaar lan lañuy xaar lan la borom bi di àttisi ñoom de suñu borom ne wa ashraqatil ardu min nuuri rabbiha bu ko defee suuf si leer nañ bi nuuri rabbiha ngir lan moo koy leeral sa leeru boroom tabaaraka wa taala leeru rabbiha boroomam moom suuf wa wudi al keroog nag lañuy teg téere yi de muy téere jëfu ko ne lañuy teg waaye téere yi ma yónni woon ci yonent ba alayhimu salaatu wasalaam xeet bu ne ñu daal di koy teg wajiya bin nabiin ñu daal di indi dekkil indi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wa shuhadaa yi ak li nga xam ne ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy seede yi mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw di seede xam nga tuddoon nañ la keroog bu tuddaloon nañ la moo tax duñ ci ñëwaat li muy wax yow wa yawma yaqumul ashhad ak bis bi nga xamante ni borom bi mën na ak ñooy dimbali ñun ñooy taxawu dimbali ñi nga xamante ne nii ñoo ma gëmoon fil hayatid wa yawma yaqumu ashhad ak bés bi nga xam ne ci la seede yi di taxawee kon nag seede yooyu tuddoon nañ leen mooy yooyu tuddoon nañ ko moo tax kon tax jarul ñuy taxawaat ci lii de kon wajji añoon di bin nabiyina ci yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam te ñoom ci seede yi lañ bokk ndax dañuy seede seenu xeet waaye it si yoo xeet yonent bi aleyhi salaam dañuy seede pour yéen yonent yi nga xam ne seeni ñooñ dañ naan leen dara ngeen fi deful dëndu ngeen fi waaye waxoon nañ la nit ki ay yarama ak yépp day seede waaye ki nga xam ne malaaka ba doon wax naan hada ma la day yaatid voilà ne borom bi man di indi naa li nga xamante ne mooy li nga ma binduloo woon man mu ngi nii indi naa ko mooy di seede ka nga xam ne moom la doon bind ah hada waaw wa qaala qarinuhu rabbana mooy loolu gisoon nañ ko ci suuratu qaaf benn malaaka bi naan man de teewal naa boroom bi liñ mën di woon ngir seede la nga xam ne moom la doon bind ak seede yu bari mooy tuddoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna ak suuf seeg yooyu yëpp waxoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mu ne kon ñu di leen wa shuhadaa ak ñi nga xamante ne ñooy ñëw di seede de di seedeel yonent yi ku ne jottali nañu waaye yeneen façon seede yépp yi nga xam ne gisoon nañ leen wa na baynahum ñu àtte seen diggante ñoom nit ñi ak jinne yi de mooy nit ñi seen biir jinne yi seen biir ak nit ñi ak jinne yi bu dee jinne yi nga xam ne